an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fi al-baab ath-thalaathumiyatu wa thamaaniyatun wa sittuun baabu tahdiri min irtikaabi maa nahaa allahu azza wa jalla aw rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam anhu walillahi alhamdu wal minna suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ te jeexaloon nañ chapitre trois cent soixante-sept baabu tahrimi intisaabi al insaani ilaa ghayri abiihi wa tawallihi ghayra mawaaliihi hadis bi ñu mujj woon gis ma woon hadis mille huit cent cinq mu ne woon waan abi darrin radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laysa min rajulin idda'a li ghayri abiihi wa huwa ya'lamuhu illaa kafar walillahi alhamdu wal minna tey ñu ñëw ubbi chapitre avant dernier chapitre bi mooy suñu avant dernier chapitre ci kitaab al umuur al manhiyyi anha muy chapitre trois cent soixante dix-huit trois cent soixante-dix su trois cent soixante-huit mu ne baabu al imaam rahimahullah an-Nawawi rahimahullah mu ne baabu buntu waaw at-tahziiri mooy tondokuloo mettre en garde minirti kaabi mise en garde minirti kaabi di def di dëkke wala di def maa la nga xamante ne nii nahallahu borom bi nga xamante ne azza wa jalla màgg na te tedd na tedd na te màgg na moom la tere aw wala bokk rasuluhu ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag bu aw mooy loo xam ne ci alquran la wàcc ak tere wala loo xam ne ci làmmiñu yoneen saa sallam la wàcc benn la c'est la même ndax li yoneen saa sallam di di tere moom la yàlla tere waaw waaw kay daa fekk yàlla loolu la tere ba pare ne ko tere ko soit nag mu wax ko moom waxi ci alquran wala hadithul qudsi wala hadith normal yi ñu am allahu akbar kon baabu tahdiri buntu mooy tendakuloo waaw mooy nit di def di dikke buntu bii di wax gravité gis nga yiñ fi tere yit imaam a ngi tëj waaw ne gis nga xam nga daa baabu karahati baabu tahrimi baabu nangam mu ne la nag loolu lépp kaay ma tënkal la ko ci benn mbir bunt ak tahdiiri mooy tadaku minirtika bi di dikke di def maa la nga xamante ne nii de transgressé liñ la ne yemaw nga ne woo yow man wan gil yàllaa ko ndawam subhanahu wa ta'ala ak rasuluhu salawatullahi wasalaamu alayhi gravité bii buntu bii li wax nañ ci def attention ndax yiñ fi tudd yëpp ne dañ koo tere képp ku dikke benn di ko woyofal yow gravité wu ci li nga nekk léegi nag al imaam mu ñëw dugg nag ci ay aaya fii mu ne mu ne qaala allahu taala moo ni fi quelques aaya allahu akbar bi ci njëkk mu ne qaala allahu taala falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim suratu nuur aya 63 mu ne qaala allahu taala laay la boo xam ne nag jotoon nañ ko gis waaye yàgg na <laughs> waaw yàgg na ci chapitre seize babun fi l amri bilmuhafadati ala sunnati wa adabiha foofu lañ ko njëkkoon lañ ko gise woon depuis boobu mu ngi dóora ñëwaat noon wa qaala taala falyahdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim voilà mu ne kon fal yahdari mu ne borom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na fal yahdari alladina ay way na def attention alladina ñi nga xam ne yuxaalifuuna an amrihi ñoom ñooy wuteeg mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw yonent saa sallam digle yow nga ñëw si yama xam ke lii la digle nga ne man nag damay def lu wuteeg lim digle allahu akbar <laughs> mu ne kooku nañ ñu kooku ñaa yooyu nañ def attention lu leen diggee te am tusibahum mu laal leen fitna fitna aw wala boog yusibahu wala mu laal leen adabun bugal aliman bu tar fii ci àddina ak alaaxira waaw suuratu nuur aaya 63 suñu boroom kon fii lëkkaale ma bunt bi di ñu wax gravité wu di def loo xam ne yàllaa ko tere ak ndawam waaw yàlla subhaanahu wa taala tere yonentam yow nga ñëw def bu leen jege nga ne man nag damay jege je def borom bi ne kooku na def attention gaa yi def loolee waaw moo tax fuqaha yi rahmatullah ne aaya bii mooy wane ne al amru ala al wujub li ëpp ci borom xam-xam al amrul mutlaq digle boo xam ne bu sharia al quraan wala sunna digle boo ci gis ci luñ doyal daa nekk farata waaw lu tax parce que borom bi tabaaraka wa taala moo ne fal yaxdar alladina yuxaalifuuna amri gaa yi nga xam ne ñooy wuteeg mbiru yàlla mais mbiru yonent ba lay te mbiru yàlla mooy mbiru yonent saasam waaw ñooñu nañ def attention mu tëkkoo leen lii que kiy wuteeg si mbiram mbugal fitna ak mbugal mu tar kon nag bu boobaa day xaram ngay wuteeg lool loolu daa am luy ñëw wane ne ah tey nag ndigle bi ah mooy mooy di wuteeg moom moom di wuteeg moom ci luñ joyal dafa xaram waaw léeg-léeg nag mu digle loo xam ne amru irshad la waaye loolu après la ak ay xarinaam la ñuy xam ne lii digal lii c'est orienté orienter mais bokk loo xam ne xatman la mais bu dul loolu ci luñ joyal digle boo gis ci charia farata la parce que di wuteeg moom borom bi nee na nay def attention ñi nga xam ne ñooy wuteeg ndigalu yonent bi alay saa salam kon muxaalafatu amrihi di wuteeg mbiram waaye di muré wuteeg ndigalam ak li nga xam ne moo ci joxe ordre leen yow nga wute def leneen loolu ci lu ñu joyal dafa xaram Allahu akbar li war mooy kon ndigalam lam digle moom suñu boroom tabaaraka wa taala ak yonentam sallallahu alayhi wasallam moo ñu dox ko waaw mu tëkkoo kii def loolu ñaari mbir an tusibahum fitna ibnu abbas radiyallahu anhuma mooy zalazil yi tremblement de yi wal ahwal ak yi nga xamante ne musiba yu mag yi nga xam ne daanaka bu ñu génn beneen beneen dal na waaw maa ngi satan dankan ci nga xam ne ak bi àllaaxira lay réaliser wu dëgg-dëgg waaye fii la prémices yi lay tàm tàmbal fii waaw daanaka problème bu ñu génn dañuy toog balaa dix ans du romb wala cinq ans léeg-léeg lu dul ne musiba bu rëy daal dina këppat ci kaw gaay yi waaw ñiy wuuteeg ndigalu yonent bi alayhi salaatu salaam lii la moo leen di gete waaw kantaal imam Jaafar ibn Muhammad waaw Allahu akbar as-Sadiq imam Jaafar as-Sadiq waaw imaamu ahli sunnati wal jamaa waaw di doomu Muhammad mi nga xamante ne al imam al Baqir bi nga xam ne bu doon xam-xam aw nag la moo ko moo ko moo ko rendi lépp lu ci yépp fees ko jël lépp Allahu akbar di doomu Seydina Ali Zeynul Abidin ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ahlu baytil Mustafa radiyallahu anhum al imaam Jaafar ibn Muhammad sëriñu imaamu Malik radiyallahu anhu baayam Muhammad lañ doon wax Muhammadul Baqir Abu Jaafar ndax moo doon baayu Seydina Jaafar ah, radiyallahu anhuma mu ne fitna goo xam nga looy lan mooy sultaanul jaa'irun yusallatu alayhi mooy ab njiit boo xam ne bu dëng te a tooñ waaw mais njiit bu dëng dëng dëng dëng dëng dëng a tooñ ah yeneen saa saam da leen digal leen doxal leen lii bu ngeen amee problème yii seen vie de société na ko lii doxal alxuraan ñëw yooyu kii ngeen ne waaye yow alxuraan yi lañ <laughs> ñun kon napoléonien beeg yi nga xam ne léegi ñun daldi na ñuy nekk ñoo xam ne on est mûr et vacciné ñoo koy defaral suñu bopp président bi ñëw ñu fal ko mu mu ñëw bind constitution wam aidé par des juristes ay constitutionnalistes ñu bind seen constitution waaw ne lii dañuy doxale <laughs> mu ne boobu mooy bi ci gën moom waaw ñi nga xam ne nag ñooy wuteeg ay diggalam yeneen saa sam mi neen leen yéen doxalee lii ñu ne ko doxawuñu boobu quoi ñu ne am nañ yu bees yoo xamante ne moo gën a dëppoo jamono ah, mais gars yi loolu la ñu wax ma ah, bu ko laam ne ñuy waxul lisaanul xaal yi loolu lañu ñu wax suñu jëfil suñu doxalin loolu wax waaw <laughs> mu ne mooy borom bi da leen di sëmbërtal seen kaw ay njiit yu mën a tooñ <laughs> gars yi lu ñu def ba fal kenn am placé ci moom tous ses tous leurs espoirs bu ñu ko falee dañu naan da xanaa kay déedéet bu ñëwee léeg-léeg sax ka fi kañ mere ba jëli ko fi ñenn ñi dañ naan moom sax moo tane <laughs> waaw waaw ku ñu yaakaar rek bu ñëwee trahir gars parce que quand ci yéen la bokk rek <laughs> waaw bañal yàlla nag say lépp di dox wax ma kan moo am loolu gis nga nasaraan bii <laughs> seen lépp ay bor la waaw lépp ay bor la jour bu ne ñu ngi ci marché yi. ngir réew mi mën a taxaw bu marché yi tëjoon amatuñ état Europe occidentaux yëppay këpp waaw yëppay këpp wal iyaadu billah kon na def attention alladina yuxaalifuuna an amre waaw ñooñu nañ def attention lii dal leen fitna waaw am ñu ne no fitna bi xam nga mooy lan kaste gi borom bi di kaste seen xol yi ba leeru alquran leeru sunna dootul duggati seen xol walla iyaazu billah waa bii moom moo gën a garaaw bii moo gën a garaaw parce que man nga am sultaanul jaa'ir sultan boo xam ne bu dëng la di leen teg seen alal yi seen yaram yi day di leen caw di leen sonal nga desi sa ngëm yàlla mais bii moom mooy mu tëj fi am na moytandiku kiy mooy kiy wuteeg ndigalu yoneen saa salaam borom bi tëkkoo na la kaste sa xol waaw waaw kaste ko ba leeram dootu ci duggati bu ko defee waa ji anti sunna lay doon anti alquran anti sunna dana jullit la de amaana sa Ahmad la tudd Muhammad la tudd mais bés boo saa boo tuddee ci ndaje wala waxtaan. que ne alquran wax na xol bi waaj a bax waaw nga gis ko muy tëb ka kii waaye yow fii ginu ngeen a xam nit ñi diine bu leen ngeen a boole nit ñi nangam li mer waxoo lu dul yàlla nee na moom moom da koy déranger waaw foo jaar mu déranger ko parce que borom bi moo toj xolu ga façon gaa yi wuti mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar oh <laughs> la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kon lii garaw li <laughs> mu ne aw azabun alim wala li nga xamante ne mooy mbugal moo xam ne bu tëra tëra tëra tëra tëra tëra tëra boo xam ne muklim day metital kañu ko teg waaw day metital ka nga xam ne moom lañ ko teg wal iyaazu billah kon yii la mooy tandakuloo ah falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim ñaar yii di wane kon gravité wu wuuteeg ndigal yonent bi alayhi salatu wassalam kon lipkaale mag suñu bunt bi leer na baabu tahdhiri bunt bi wax mooy tandakuloo minirtikaabi di dikke maa li nga xam ne naha allahu azza wa jalla borom bi nga xam ne dafa tedd ta kawe ah dafa mag dafa tedd te mag wala ndawam bi sallallahu alayhi wasallam kon eh, borom bi day tëkku de waaw <laughs> waaw ñaari yii la tukkoo ko kuy wuteeg seen mbir kon nag li ñu fi gisagul yépp yi ñu romb lépp muy mbir yoo xam ne gis nañ ci yàqu alquran ak surtout hadith yoo xam ne ay umurul manhi anha ah yow mii dégg maa ngi man waa imaamu Nawawi di waa ji bu téere boobu xamal ne nag xamaluma la yooyu ngir nga xam ko ngir nag nga ciy xuus num la neexee wala di topp say humeur ak yooyu déedéet ndax gravité wu yii nga xam ne moom la téere bii làmboo di ko dikkee borom bi tëkkoon na képp kuy def lool ñaari mbir. mooy fitna wala bugal moo xamante ne nii mu koy metital la mu tara tara tar boo xamante ne moo koy xaar wal iyaazu billah wal iyaazu billah kon loolu mooy lëkkaaleem bunt bi ak al imaam li al imaam daal di eh, tuddee li nga xam ne mooy suñu bunt bi wallahu ta'ala a'lam waaw nattool ak kiifir waaw moo tax ñenn ñi fitna boobu an tusibam fitna ay fi qulubihim li l'imam Ibn Kathir wax rahmatullah min kufrin aw nifaqin aw bid'atin waaw mooy borom bi fitnaal sa xol waaw wal fitnatu ashaddu minal euh, euh, euh, kii nan la ko waxati kene alfi wal wal uh, uh, wal fitnatu ashaddu min al qatl voilà <laughs> ashaddu min al qatl <laughs> te gis nga mooy ak kéefër fitnaay kéefër ah fitnaay mooy weddi yàlla moo gën a garaaw rey waaw kon nag na mooy tënd ko ci xolam kii wuteeg ndigalu yeneen saa salaam yii te mooy ndigalu boroomam azza wa boroom bi fitnaal ko kéefër ci xolam wala mu nekk naafiq doo xam ne day nekk ci diine ji di wane ne ci la nekk ndekete yoo pour hmm, fias la ku baaxut la waaw lépp lu fi yàqu mooma aw bidaa wala boog mu nattoo ko bidaa muy nitu bidaa bu mag boo xamante ne nii léppam bidaa la wal iyaadu billah léppam ma ne bid'a ci lay ne waaw yooyu nga xam ne moom la yeneen saa saam naan wa iyyakum wa muhdathatil umur moom ci lay nekk di oño bi ci diine ji rek di toog ndekete yoo borom bi moo ko teg fit na ndax wuute gi muy wutoom diggalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw akbar alhamdulillah kon mu ngi noonu ba pare nag boo jógee fi aw yusiba madabu alim mu teg la fii ci kaw suuf waaye alaaxira li plané sa bopp bi mooy mbugal mu tara tara tara tar wal iyaazu billah al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu mu indi eh, li nga xam ne mooy beneen eh, beneen bi nga xamante ne mooy beneen laaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mu ne wa qaala ta'aala mu ne boroom bi nga xamante ne nii moo kawe te yéegul nee na wa yuhadhirukum Allahu nafsahu suuratu Ali Imran aaya 30 waaye aaya boobu aaya la boo xam ne dafa ñëw ñaari yoon ci saar boobu waaw njëkk na ko indi ay vingt-huit bii bu trent bi lay wax waaw ay bi it gisoon nañu ko waaw wa yuhadhirukum allahu nafsa gisoon nañ ko chapitre cinquante baabul xaw xawfi bokkoon na ca laay yim indi woon foofu allahu akbar ak aay bi mu ciy teg yooyu yëpp foofu la leen indi woon kon wa yuhadhirukum allah mu ne borom bi ne Euh, mu ne wa qaala ta'ala borom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na wa yuhadhirukum allahu borom bi mu ngi leen di mooy tandakuloo nafsahu boppam waaw borom bi mu ngi leen di mooy tandakuloo li nga xam ne mooy boppam mooy boppam waaw wa yuhadhirukum allahu nafsahu ndax borom bi dane borom bi dane borom bi na ne laa tattaxidi almuminuuna alkafirina awliyaa min duni almuminin wa man yafcal dalika falaysa min allahi fi shayin illa an tattaquu minhum tuqaah wa yuxadirukum allahu nafsahu wa ila allahi almasir aaya bi mooy bu vingt-huit bi waaw mooy bu vingt-huit bi nga xam ne moo jiitu waaw <laughs> moom moo jiitu waaw borom bi ne laa tattaxidil mu'minuuna alkaafiriin laa yattaxid laa yattaxidil awliyaa min duunil mu'miniin laa yattaxidi bu du jàppe xabaar waaye inshaa Allah bu jàppe mukk al mu'minuuna way ngëm yàlla yi yi dëggu al kaafiriina ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla awliyaa def leen ay parandoo mukk lii warula am mooy da koo def ne information la mais mooy leen ko yéen jullit ñi waaw waaw mukk ñu leen di jàppay parandoo min duunillaahi wëllif yàlla min duunil mu'miniina waaw jàppe ay yéeféer ay parandoo ay alliés contre say mbokki jullit wal iyaazu billah ñun ci loolu rek lañuy gis <laughs> gaa yi gaa yi dañuy jàppale seen mbokk ñuy rëq ndigg seen mbokk loolu lañ fi newee ay waay waxoon naa la fi yaakaar nga ne mos waa Palestine ñee <laughs> ayyadahumullah wa nasarahum waaw ñooñu yaakaar nga ne ah, lii nii ñun ñun julliti léegi moom lañ doxal <laughs> du jàppi mukk almu'minuuna way ngëm yàlla yi alkaafiriina yéefir yi awliyaay ay min duunil mu'miniin wëllif way ngëm yàlla yi borom bi ne loolu mooy bu leen ko def te lii sax moo gën a jotale ci bu ne woon bu leen def parce que da koo ñaawlu ba da ko kii def ko xabaar ni lii mooy lii lii mooy nekk quoi ay jullit way ngëm yàlla duñu jàpp ay yéefir ay parandoo ay alliés wëllif seen mbokki way ngëm yàlla mu ne nag képp ku def loolu bu tëkkoo naa la dara mooy li yàlla kon lii borom bi tere na ñu ngi kitaabul umurul manhiya naa léegi nag ku ñëw ne sama yoon newu ci man daal sama intérêt foofu la nekk non c'est musulman là non c'est pays musulman là non man moom sa waay nangam dem ci yéer fit yi wala bokk ñi julul wax affaire état nit ak nit ak yooyu <coughs> contre sa mbokku jullit mu ne képp ko def lool fa laysa min allahi fii shay waaw mooy kooku deñ na ci lépp moo simmeeku ci kaaraangeeg yàlla waaw moo ci ba set wecc borom bi amalatul dara genn kaaraange bu mu ko defal zimmatallah moo ci génne boppal allahu akbar waaw allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah fa laysa min allahi fii shay illa an tattaqu minhum tuqaa mu des ñi nga xam ne mooy dañoo nekk foo xam ne yéeféer yi ñoo fëpp doole waaw te bu fa wanee ne moom moo bokk jullitam yee ñoo bokk ay mbir gaa yi dal di leen fitnaal daal di leen bundu xatal xoñoñal leen waaw mu ne bu dee ñooñu xanaa ci kaw nii ci biti waaw mu muy wane ne ci biti nii que ne voilà ànd naa ñoom mais sauf que à vrai dire àndul ak ñoom waaw waaye jamais ci biiram ak yéenéem mukk waaw waaw allahu akbar waaw loolu la waaw lii la waaw loolu la quoi waaw lu dul loolu foo xamante ne nii gaa yi dañoo féroce ci jullit ñi waaw waaw mais ñooñu illa an tattaqu minhum tuqaa moo tax euh, euh, ku waroon imaam Abu Darda naan inna la nag la la la la ah, ah, am na dañuy am ay ñoo xamante ne ñoo xamante ne noon yi boo nee ñoom loo xam ne ñoo lëpp doole fuuf ñuy noggat sa bokk jullit mais buñ la gisee nii te yàkkamti nañ bi ba pare di la xool est ce yow mii kontaan nga ci mbir wala naqari na la boo waneeg naqar boo mayul ñu teg la ci waaw boobu ci loolu lañ la may waaye sa xol du ànd ak ñoom rëbb leen ngay def waaw allahu akbar waaw moo tax mais loolu nag loolu manula nekk ci loo xamante ne ci jëf la waaw moo tax Ibn Abbas doon wax naan laysa taqiyatu bil amal ma taqiyatu bil lisaan ci boobu te lool ci ay noon nga koy defan ah. mais pas say mbokk jullit nga damay tax yaag sama mbokk jullit comme ni ko chiites yi defe mukk ñëw sa mbokk jullit di leen wan ne bon comme fii moom gaa yi dañoo euh, màggal saxaaba yu bari léegi ngir ñu infiltrer leen ñuy wane ne voilà ñoom dañoo bëgg mag ña nga mag ña ngi nekk ko après nag di dugal par dank seen virus i seeni mbokki jullit wal iyaazu billah lii mooy ay yéefar yoo xam ne dañu féroce ci jullit ñi ba pare di leen noggatu boobu buñ nee yow nga nee ñoom nga xam ne amu ngeen kattan da ngeen a faible waaw loolu borom bi mayee na te loolu sax du ñëpp ah ñi nga xamante ne ñoom dañoo àgg ci faiblesse boobu këcc ci biti nii waaw mu ne loolu nag imaam Ibn Abbas ne loolu ci ci du du jëf ah laysa taqiyatu bil amal doo ñëw di leen jàppale di def ay effort yoo xam ne dañ ci faate wala gaañ say mbokk jullit non innama taqiyatu bil lisan taqiya ci kaddu la waaw waaw waaw moom de waaw wax wax yu mel noonu mais jamais nga ñëw di leen jàppale loo xam ne day indi ay ca contre bay mbokki jullit lii mooy li nga xamante ne nii la waaw te lool euh, euh, mooy rek man kafara billahi illa min ba'di imaani euh, billahi min ba'di imaani waaw illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman waaw man ukriha ba def ki nga xam ne dañ koo forcer te bañ koy forcer xolam mu ngi dal ci ngëm yàlla waaw walakin man sharaha bil kufri sadra waaye koo xamante ne moom nee na la waaye c'est très bien fait pour ñoom waaye non c'est sioniste là dafa dara ñoom sax du wax sioniste nga xam ne voilà démocratique de de nangam bi waaw c'est comme ça gars yi gars yi gars yi rayaguñ leen sax palestiniens non ñii ñii ñii ñii nangam waayow te loolu la gëm kooku moom <laughs> sharaha bil kufri sadra moom leer na naññ <laughs> kooku moom ak kéefër moo leer ci xolam wal iyaazu billah ñooñu fa alayhim ghadabun min allah wa lahum adabun azim te suratu nahl kon nag mu ngi noonu hmm? mu ne wa yuhadhirukum allahu nafsa mu teg ci nii borom bi nag mu ngi leen di artu di leen moytandikuloo boppam mbugalam ak sànjam ci képp koo xamante ne nii dafa wuteeg mbiram waaye day noonook ay awliya om yoo <coughs> ay parandoom ay jullit yoo xam ne ay noonak leen di dal yow nga ñëw di jàppale noonu waaw te na ngeen xam ne nag eh, borom bi wa ilay wa ilallahi al-masir borom bi ci moom de la mujj mujj ga fa la nekk mais aaya bi nga xam ne moom la imaam Nawawi wax ni mooy beneen bi mooy aaya trente trente bi